sóoratu Faatiri saaru aji fent makkiyee suñ ko yëg waar ba naa ñu ayata ci kaw dégg bismillahi sax sama wax sama jiitu tuuti tuuti bu rahmaani ka daa ji xewal mi yaa rahim ka daa ji xewal ji daa jaar axira alhamdu xaaji cant lillahi aji nekk la ñeel yàlla yàlla sant na jëmmam naka mu ko bindale woon ci saaru yéen léegi saaru saba yi baat saaru ko yàlla ubbee dana ca matalal dana ca matale tudd xéewal yi àddina ak yu àllaaxira faatihatul kitaab ak saaru lanaam ak saaru kahfi ak saaru saba ak saaru yi faatiri samaawaati yàlla mooy aji bind asamaani juróom yaar wala rek suufi juróom yaar yàlla bind asamaan ak suuf ci lu dul misaal mu jiitu kana moo ko fen yaa ngi leen mooy aji def malaaka yi rusulan ñu di ay yonent jëm ci yi yàlla ay xebal mu dem ci ab yonent jox ko ak yonent malaaka yi nag wuli na ñaati ñu di waram mbagg masna ñaar ñaar wasalaasa ak ñett ñett waru baa ak ñenant ñenant bindab malaaka yu dowut ak yi da nga gis malaaka xam ne ñaari mbagg la ñuy am naka picc yi nga gis malaaka yoo xam ne ñett ñetti mbagg la ñuy am nga gis malaaka yoo xam ne ñenant la ñuy am yasidu dina mu dali fil xalq ji bind ak malaaka maay mu soob lu ko soobit mu dali ko ji bind ak ne jibril juróom benn téeméeri mbagg la mu sax juróom benn téeméeri mbagg xalaat ko ci xel sax xaw na jafe te wenn dundu wu ci nekk muur na addina yëpp diggante mi bind malaayika yooyu dina laa naka yàlla xadirun aji attan la mu ala kulli shay'in ci kooku mën na lu nekk de wala yesi dina mu dolli fil fil xaw ci bindab doomu aadama maa yasha lu mu soob yàlla moo bind doomu aadama yi am na ci doomu aadama yi ñoo xam ne yàlla dolli na ci seen bind lu ko soob ñu ne mooy taar ñu ne mooy neex baat am na ku ñu wax Aysa mu doon jàng katam alquran yonent na gis yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaay yow yaay Aysa mi nga xam ne da ngay dolli alquran taar ci sa baat bu neex mi daal di jàng yasiidu fil xalqi maa yashaa de moo tax beeg yàlla bind li muy dolli ci bindab doomu aadama lu ko soob mën nañ ko firee taar mën nañ koo firee baat bu neex de yàlla nag mas na yónnee ab yonant lu mooy yonant bu rafet kanam la te neex baat de mu ne waaye seen ab yonant nag moo ci gën a rafet kanam moo ci gën a neex baat de sallallahu alayhi wa sallam maa yaftahi dana joxe ko laaw yàlla dinaa si ñeent nit ñi min rahmatin ci laala moom wërsëg la bépp wërsëg woo xam ne yàlla wërsëgal na ko nit ñi muy taw muy lu moom wala mum sika dér aji jàpp laa ji woo wërsëg wa maa yum sik lum jàpp day wala mor sila dér aji joxe la ci moom min bari jëkk naa moom rek yàlla mooy ki nga xam ne moo joxe wërsëg lépp lum jox jaam amul ku ko mën a téye de fokk mu jàmba jot ko de lépp lum téye itam amul kenn ku ko mën a joxe de woo moom alaasiis moom a de aji not ci guuram alaaki moom aji xare ñu jëf defam de kenn ci sabu mu jaari la yaa yoo naasu eeyeen ñooñ makka uskuroo fàttaliku leen mi leen dëkkaloo ci xurum nga xam ne kenn lokki jëm ci si ci yéen alamin ndax am na ndax ndax aji bind xayru laay turul yàlla yarsuxum ko gënum wërsëgal leen mina sama tukki ci asamaan wala ak suuf aji nekk la ñeya leen am na kenn kuy bind di jaxe wërsëguy bàyyi ko ci asamaan ak suuf ku ma yàlla maanaam déedéet aji bind moom rek la aji wërsëgal moom rek la de laa ilaa déet buur booy jaamu ci yi daa wandare fa ana toofa mu naka def ñu soppee leen wari sa ñëwee maam nag taxaw ak lay yéene boo ko ndam wedd nañ la yow Muhammad ci tawhid gi nga indi ak hisaab ak mbugal waxat ku tibat weddee foo na rusul ay yonent min xam li ko de buñ la weddee muñal yonent yi la jëkkoon dañ leen a weddi woon de loolu def loo yonent bi la muñal nañ muñe woon daañ la dimbale nañ leen dimbale de watur def na delloo lu mooru mbidi la laa jëf ci yàlla te yàlla atte diggante way weddi ñaak yonent ye de yaa ayyuhan naasu ee nit ñi inna wa'da laahi naka deelab yàlla kii dekki xaqun aji dëggu la mu de falaa taxurannakum bu xot deen alxayaatu duniyaa dund fa adduna bi la de walaa yaxurannakum bu xot deen bilaahi ci yàlla alxaruuru seytaane de bu leen adduna xot bu leen seytaane xot ci lewet bi yàlla lewet bi yiixi mbugal tax ngeen defe na ndax rek waaw mucc ngeen de inna seytaana naka seytaane aduwun noon la lakum ñeel leen fattaxisu jàpp leen ko aduwan mu dib noon le iblis seenam noon la yéen doomu aadama de na ngeen ko jàpp mu noon boo bëggee jàpp iblis mu dib noon nag da ngay topp yàlla rek te bañ ko topp moom inna maa yatoona ka dana moxoo gis ba kuréem ba liyakuno ngi nañu nag min asaabi saneeri ci ñooñ safara de iblis am na kuré bu koy topp bu mu leen xaw jëme safar rek la leen jëme de kooku jarul yu de bu leen ko topp topp leen yàlla de àll si na ñaaña këfër wet nañu lawum war na ci ñoom asaabun bugal shadidu mu daa ji tàdde wala si na ñaaña amonoo gëm nañu wa amiloo te njëf saalihaati farata ak naafile lawum ñeen leen maxfiratun ba waajur nag yool kabirun bu daa ji màgg de te mooy aljanna de aw man fii na dafa soo lu ko wasal wàcc na ci Amsatu ibn Abdul Muttalib ak Abu Jahl ibn Hisham de ba nga xamee ne Abu Jahl na kii jégaleem nga ak sa sa sotti ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw dégg mer bee dóor ko ba xaañ ko waaw mu ne Muhammad mii di suñ waaw yàlla yi di doxloo suñ xel yi di doxloo suñ xel yi bàyyi Muhammad at tey yàlla ji doxul lu may aw doj boo xasu mi wàññi moo tay xas seen yàlla yi waaw ku leen gën a dof kuy jaamu doj mu ne ko xanaa yow da gëm far diine ji ma mu ne ko gëm naa diine ji ma indi far ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah daal di jébbalu de buur ne afaman suy na déet ka rafetaleef na la wa ko soo amali ñaaw ak jëfam ki abo jaalim nu isaam faraaw tam gis ko xasana muy rafet déet mu dina ka am sa tuma nga xam ne yàlla jubal fa inna allah naka yàlla yudillu dana mu réeral man yasaaw ku mu soob naka abu jaal wa yahdi dana mu jubal man yasaaw ku mu soob de ni ka xam selu de fala tasabbu dem nafsa ka bakkan sa alayhim ci ñoom asraat ngi ka jàqale bul jàq ci dëdd gi ñuy dëdd la weddi ak nuur gi ñuy nuur ci kéefër la jaaxal wacc leen rek inna allah naka yàlla alimu aji xam la mu bi ma yasmaxoona ci la danañu jëf ko dana ko fay de wallaahu yàlla lazi mooy buur bi nga xam ne arsala ebal na muriyaa ngelaw fekk ki ñuy weddi yàlla ebal ngelaw ngelaw yee togg niir yi ngelaw yee duggante rek daldi aw niir daldi juddu ba tusiiru dañ jeqi saaba niir fa suqnaaw tan nandal ko moom niir wa ilaa baladin fa suqnaaw tan mang ko ilaa baladin jëm ci dëkk suuf may tunti daa ji woo de bu xiinee rek nga gis daldi mang xiin woo tawal ko suuf soo xam ne woowoon na kong de gàncax ne wu jëwoon waaye naa tan dundal bi jomam dara la suuf ba dama gaa ci gannaaw woon de suuf dekk gannaaw bu mu deewoon ka zalika naka noonu la nu sóoru dekk gël ca àllaaxira de ni muy dekkale suuf gàncax gannaaw bu mu deewoon noonu lay dekkale jaam yi ëllëg ca pencam yàlla mu sikk de man kaana ku nekk na mu yuridu dana mën na aleen sa sa tedanga walilaay ñeen la yàlla aleen sa sa tedanga jameen bi mu boole bu fekkee ni garanga àddina mu tax nga dem méngoog waaw noonu yàlla yére di def na naqari yàlla teraanga lépp teraanga àddina ak joo àllaaxira yépp yàllaa ko moom de bon nag boo ko wut ko ci topp yàlla waaye bu wut ci mooy yàlla de dana wax yow àddina liggéeyalal képp ku may liggéeyal man yàlla sonalal nag képp ku la liggéeyee yow yàlla de yow àddina de moo tax jaamab yàlla bu kuy liggéeyal yàlla yàlla dana ko tàggatal àddina àddina di ko liggéeyal jaam yi nga ne àddina la ñuy kër këree rek mu ne sonalal ñi lay ñi lay liggéeyal ci àddina lu mooy coono wala mbugal de yéefar alalam ju bari mbugal la ci moom rek ci àddina ak ci àlaxira innama yuridu laa an yu'azzibahum bihaa fid dunya wal aaxira yàlla joxul yéefar xaalal yi àddina ji de lu mooy bëgg ko koo bugale ci àddina ak ci àlaxira amma ci àddina faggu xalal coono bu metti nga jël ngay sonn ba wut xalal ja di wut di sonn na nga koy yokkee gu dégg ba say nopp dootu déglu lu mooy àddina sa bët dootu xool lu mooy àddina sa loxo dootoo ca say tànk dootoo ca dox jëm fenn ci àddina sa xol dara du ci nekk nu may àddina soo amee alal ja nag laa budde yaar rek la seq benn nga dajale ko ba mu bëri alal ja dem wacc la fa nga ñàkk gannaaw boo amoon ni loolu méttee wala nga dajale ko ba mu bëri nga dee bàyyi ko fa dee keneen moom ko bugal mi ci àdduna nag mooy coono bi rek balaa nga xam ne ñu ngi ciy lu ca lu ne mejj ci saara lu mu tuddi muy mbugal ci yow bu dara desul lu may dee nga tëdd tëdd boo xam ne roo dana dootoo jóg saxaaral ci yépp nga gis ne da nga fasantikook moom sa kër yi yaay da nga ko ñetti xasab rek gas ko ba mu xóot la ca ku gën bëgg moo gën a waa suuf di sa nga des foofa rek loolu mbugal la ca àddina ak su dee ci ku gëmul yàlla waaye ci ku gëm yàlla nag moom mën na koo def yoon wu dem àllaaxira dem yasaadu dana yéeg alkalimu baat ya tayibu ya di way tey lay jëm ci yàlla baat bu tey te moo di laa ilaaha illallah muhammad rasulullah dafay yéeg jëm ci yàlla de su jaam ne laa ilaaha illallah muhammad rasulullah laa ilaaha illallah muhammad rasulullah dafay yéeg xotti asamaan yi dara du dox digganteem ak yàlla ba taxaw fa kanam yàlla Ceerno nekk kenn leer fa kanam yàlla di yëngatu yàlla ne ko dalal mu ne du ma dalal du ma dal feeg baaloo yow yàlla ne ko dawal lu ma la làmmiñam lu may gannaaw bu ma ko baalee moo tax tudd ak yàlla moo gën tudd ak jaam bi tudd ak yàlla gi moo tax jaam bi mën a tudd yàlla soo ne subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar yépp dañuy yéeg waaw joggi ci kaw asamaan yi ba dem ci seen borom de wala amalu jëf saalihu jëde aji yiw itam yar fan woo mu nangu ko de jëf ju baax muy yiw woo mën a def koy nangu te koy yëkkati de daa di tee yaa di jëm ci borom jëf yu yiw itam di yëkkati waaye di yóbbu ci borom de moo tax jëf soo ko jëfee ko yàlla rek daf koy daal di yëkkati yëkkati boobu ko yàlla yëkkati moo tax saalihu di fàtte ay jëfam saalihu soo gis fàttaliku jëfam yu baax dara moo tax ñuy gotti seen bopp di melale seen bopp melo yu wàññeeku yi ñuy melale seen bopp ndax lépp luñ mës def ci lu baax yàlla yëkkati na ko bañ fàtte ko buñ gisatu seen bopp genn mbaax nag daal di gis seen bopp ne ñu bon lañ moo tax ba jaamu yàlla bu gën a baax moo gën a gotti boppam di melale boppam melo yoo xam ne dëgg-dëgg du meloo waaw ndax gotti bopp nag gotti sa bopp santaane nañ ko waaye ndax daganal na fen te danga gis ci saali yi ñu far di fen di waral seen bopp di melale seen bopp jikko yoo xam ne du seen jikko ak jëf yoo xam ne jëfuñu ko waaw fen ne ku jëde ndax loolaa doon seen melo su fe taxu suna ngëneel yàlla su fekkee ni meluloo noona itam noon nga waroon a bu taxu suna ngëneel yàlla ngëneel yi dindi ca loola yàllaa ko moom bon ak yow moomuloo ca dara su yàlla dindee la moom jaam bi defewul dara moo tax jaam am na ci wàññeeku lu day ni li yàlla am ci mat ndax mat lépp yàlla la ñëwaat te yow luy ne ci yow ci melow mat yàllaa ko moom su dindee lépp meloo melam nga dal des des des di ñaaw def xam ne amul dayo de wala si na ñaane yam kuroona danañu fexe sa yaati pexe yu ban ya ci yonent bi wa sallam waxuma ñi daje daaru nadwa di fexeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa nañ ko xeew takka ko ci gëlëm dugal ko ci alab gàtt bi ñi nañ ko coñ ci néeg wër ko di rëkk ba muy dee ñi nañ ko rey reyndu janawaay naka mu dayoon jo saar lan faal way dem kuru bi kale dina ko faroon yi gitoo ko aw yàqu doo ko yoxuri joo ko ña fexe pexe mooma te seen bopp mooy abo jaali ibnu hisaam doomu war na ci ñoom asaabun bugal sadi ñu nga aji tarde wa makru ulaayika pexem ñooñu def woo moom yabur dana mu xalaku rek te ñooñu seen pexe ma du du sotti mukk yàlla xalak na pexe ma wala yàlla xalaq kum bind na mu leen min turaab ngeen bi ci suuf ndax aadama seen bàyyi te ci suuf la jóge de suma minum fatin topp tukki ci loxam maniwu su ma jaxalakum tax mu def leen aswaajan ngeen di xeer ay góor ak jigéen dencante wama taxmilu xambatit min um saa jigéen wala xabaxa wasinti muy laa been mi dara ci xam jigéen bi ëmb yàlla xam na lu mu ëmb xam na itam kañuy wasin wama yu amaru defu dundal min muhammadin duñ dundal wala yun xasu deful wàññi min umri yi ci dundam illa fi kitaabin dara ji nekk la ci téere te mooy lawil jaam bu nekk ruum jigéen ju nekk yàlla nga wakil malaaka muy ñaan yaa rabbi nu satan yaa rabbi nu satan yàlla su booloo xamee mani ma wàcce malaaka ma teye ko ci loxoom ndax dañ ci bind am doo ci bind wala yun deful wàññi mi umur yi ci dundam illa fi kitaabin dara ji nekk la ci téere te mooy yawil mahfuuz jaam bu nekk roo mam jigéen nekk yàlla ngi wakil malaaka muy ñaan ya rabbi nu fatan ya rabbi nu fatan yàlla may ma toqante bu booloo ma wàcce malaaka ma teye ko ci loxoom ndax dañ ci bindeef am doo ci bindeef mu ne ndax dafay bari wërsëg am dafay néew wërsëg dafay texeel dafay texeel it dafay gudd fanam dafay gàtt fan yëpp ñu tontu ko waaw yëpp mu boole ko maniima teg ko ci ne teg ko ci ruuxam ndeyam la moo tax ñu bind bi mel kenn mënu ko wàññi kenn mënu ko yokk noonu la lépp lu aju ci jaam mel de la wërsëgam digam fay texem fay moo tax yonent ne ku texe mooy ku texe ci biiram ndeyam ku texaadi itam biiram ndeyam ku texaadi itam mooy ku texaari ci jëkk yàlla bind na la muy bind ba ñu fekk xalimbaam te na bind na de wama inna dalika naka loolu lay ak jàppandi na ala ci yàlla te loolu kat jàppandi la yàlla wama yastawi xamootit albaaraani yaari géej yi yàlla bind géej gu neex ak géej gu saf xorom xaasaa gi de géej xas bu naa gi neex la furaatun saf gi neex la saayatu naa gi neex naanam waa saa gi de aji wax la mu ku jaajun aji gañ la mu de nga gis géej boo xam ne soo tànkee dafay neex ba ndoxam taw nga gis géej boo xam ne soo tànkee muy xorom su la xat de wataaku na da ngeen lekk min kulli ci képp ci yaari géej yi laa man yàq par yéen wu de aji sooy de ñoom yaari géej yëpp nag boo nappee da nga ca jàpp jën ñu yàpp woo xam ne tey wu tooy la de ngeen di ko lekk jën alxuraan dina ko loolu moo tax yoonu luñ ci rendi moo tax yonent ne moom waaw meddam xalaal na de ndax yàlla tudd na ko yàpp soow ñuy rendi yàpp bu ko tuddee nag daf koy melale yàpp wu tooy yàpp wu tooy ndax jën yu tooy waaw booy lekk jën jën yu tooy a mucc jën yu wow de jën yu woye jën yu wow rek wata saxri yonent da ngeen génnee ci ko jikki bu neex ak bu weex yëpp takkaay tal sa sona alal da ngeen waxdoo ko rek ñu géej ngeen di nappee duulu ak marjaan ak wutu durr yi waaw yëpp géej la seeni waaw mbel nekk de ngeen di ko waxdoo looloo tax jafe yi daganal waxdoo takk wurus ci góor ne ne yàlla ñaxe nañu ko te yàlla du ñaxe jaamam lu may du dagal Malik ne wala jigéen ñaa ngi koy waxdoo su sa jabar takkaayo dañ ca bànneexu mel ni yaa ko takk de te loolu la ñu moo tax yàlla ñaaxe ñu ko rek waaye na mu na mu doon ñu de watara gi sanga alfulka gaal ci ci géej ma waa si rañu yooyu fatti yaa ngi gis géej gaal yi ñu ngi dox ci géej gi ñu ko xotti yi yi gaal a ngi jublu ci yi gaal a ngay dëdd ci te yëpp leen ngelaw la ko yàlla doxale xam ngeen ne ñu def taxaw ngi ne ngeen takk mu fab yi jéeyoom wala lak maak boo yeen tas kurona ngeen sant leen ku dox ci géej ba gis ne gaal yi bëre ci géej gi nga xam ne yonent mos a gis géej da nga xam ne alxuraan ci yàlla la jógee de yoonu gis naa mu xarfe lay de guddi gi naara ci bëccëg wa yoonu gis amuy xarfe naara bëccëg bi lay di ci guddi wa saxara fekk na mu sam sa jant wal xamara weer kullum képp léegi naa mu daw ci suñu koy yàgg li ko gis moom suñu koy yàgg daal di kum koy yàgg ci liggéey yooyu ñu ci doon waaw mooy yàlla sa bu ñu koy borom seen dawa ñu yàlla ko am na ci buur wala dina ñaaña sa doon da ngeen jaamu leen ñu doon yi lu moom maanaam di ko moom ci ni ñu sut ni maraanam Saara Sane Ramadan ñi nga xam ne ñoo ngi jaamu nag gis nañu moom bu ñu gisee ñoo gën a xeebu ci yëf yaaram dana ko téeméer ci nag naxiir waa ak xitmiir ak xattiir nga gis diggante ñam wa ak saal ba malaan mu weex moo xam ne mooy ëmb saal kooku mooy xitmiir pax ma nga xam ne mooy paxam saal ba da nga gis at wëñ ko su ca laxasu kooku mooy fatiin gannaaw saal ba soo ko seetee da nga fa gis marqué bu tuuti waa as pax bu tuuti kooku mooy naqiir yu xeebu yooyu yu xeebu yàlla daf koy nide léegi yooyu xëy mi ngeen di jaamu di tuuti yooyu sax ñoom amuñ ci dara def in tadohum jamoo ngeen leen lam nit laas moo dégg di ñu duwaakum ab xoote seen de sooy xoo xireb du dégg sax li nga koy wax waraw samion doonte déggoo nañ ci nag lay yàqu masta jaaboo lakk moo yu tiñ leen de su fekkoon naqare nañ ne ñu ngi dégg sax moo yu de moom du jaar mukk lu yàgg yàgg xerem bi doo ko xaw mukk ba moo yu de de kon nag déggu sax far o yow mas yàlla mu jë pencam yàlla yàgg purona danañu weddi di sirki comme ci bokkaale seen de da bu pencam yàlla nag di ci gën a naqari xerem ba nga doon jaamu doo ko ne yow laa doon jaamu mu ne mukk musuloo maa jaamu <clears throat> bon nag ku solo ci solo yaa dina ak alaxira mis lu xabirin jamal ci xam ci yàlla de mbiri alaxira yaa dina yëpp boo bëggee a solo mooy yàlla ki nga moo xamaa dina ak alaxira de yaa ayyuha naasu ee antum yéen al fuqaraa yéen a ñu way xaajo yi da laay jëm ci yàlla de wallaahu yàlla moom alxani moom la alxamidu kati kuñ sant te yéen nit ñi yéen a xaaju jëm ci yàlla yàlla moo doylu wali di leen de ñëw na boppam doylu te doylu yàlla ka doylu gu mat sëkk la na wali jëmmam sax lu ko bàyyi ko ci jëmmam sax soxlawu ko doylu gu mut lax la moom dafa doyloo doylu ba soxlawut sax lu ko jóge ci boppam mbindeef nag mbindeef yëpp xaajo nañ jëm ci yàlla waaye nit ñee raw ñu ngi bind xaajoom dañ mukk jëm ci ki ko muy jamaar yi muy ndundal lépp xaajo na jëm ci yàlla ndax xaajo na jëm ci yàlla mi ko xamal su ko xamalee itam xaajo na jëm ci yàlla mi ko xamal defal ko mu des waaye nag doomu aadama moo ëpp xaaju jëm ci yàlla mboolem lu yàlla bind belaay ji far ko takk na ñoom rek a xaaju jëm ci yàlla bu bu tada di <coughs> maarifa xabar di maarifa dafa jëriñ ak fàcc ci waxe ñu ñaaw kon nee yàlla dafa wax ne yéen nit ñi yéen rek a xaaju jëm ci yàlla ndax mbindeefam moom doomu aadama moom xaajoom jëm ci yàlla dafa amut ak <coughs> soxla na yàlla mi nga xam ne moo ko soxla na wërsëg mi nga xam ne moom la ko yàlla tëbb daañu man ngir ak xamam mën a sax tëbb yi wàcc ci moom nim ko soxlaa tey noonu la koy soxlaa ëllëg nim ko soxlaa ren noonu la koy soxlaa déwén nim ko soxlaa ci àddina noonu la koy soxlaa yéen ëllëg ci àllaaxira te doomu aadama moom dafa bëgg xéewal ak yàlla ba nga xam ne léppam dafa bëgg xéewal bëgg naa lekk lu ko neex naam lu neex ci moom noppam bëgg naa dégg lu ko neex bëtam bëgg naa gis lu ko neex ba kanam sax bëgg naa am gëtt gu xeeñ mu di ko foon moom doomu aadama moom léppam a ngi ñaar rek jëm ci yàlla lu nekk rek bëgg xéewal te doomu aadama luy dox ci géej soxla na moom mel ni jur gi nga xam ne yàlla fay na bind rek wàcc leen ci biti diggante asamaan suuf rek ay gën kër moom kenn ku ci ne laa budde soxla na néega ne ci lay topp ji jur gi nga xam ne yàlla fay na bind wàcc leen ne dum na def yaramu neen ñoom soxla nañ ko daay ko daay kat cër lu nekk soxla danga bëgg a sol mbubu sol tubéy sol mbaxana moo tax yàlla ne yéen rek yéen a soxla yéen a soxla yàlla rek ñoo soxla jëm ci yàlla ndax ñoo gën a soxla jëm ci yàlla ci ñoo gën a soxla jëm ci yàlla te yem foofu nag ñoom dañoo bëgg jëm yàlla ji ci boppam bëgg melaw yàlla wa ci boppam loolu nag amul meneen liggéey bu ca boppam ñoom kon ñooy ñi nga xam ne ñoo aaju jëm ci yàlla de du ma ko mën a misaale doomu aadama doomu aadama ci aaju jëm ci yàlla pour boo xam ne dafa rafet day maye nga xam ne ñu may leen rek lañ bëgg mu may leen rek lañ bëgg ñooñu seen soxlaa gën a néew waa bi ci bëgg jëmmi buur ba bëgg jëmmam ba bëgg laa tagoo moom kooka bu soxla buur kooku moom xeeb na la maye jëmm jëla bëgg loolu mooy doomu aadama yi def yëpp xéewal yi yàlla yi doy na doomu aadama moom soxla na xéewal yi gën a soxla xéewal niñ ko bindale léegi ba noppi soxla moom far yàlla ci boppam de moom dafa bëgg jëm yàlla ji ci boppam ak melo yàlla bëgg di wéet yàlla di yàlla ak naa dem ci yàlla ba jeex sax te dootoo lem ba ba xam ne yàlla bëgg naa bëgg naa nekk sax di yàlla moo tax be yàlla ne sama asamaan xajuma jë sama suuf xajuma jë waaye xaj naa ci sama xolof jaam boo ne gëm na de kooku bëgg a dëkkoo yàlla ci biir xolam nag kooku nag moo soxla yàlla fii moom soxlaatu teewal yi rek ñëw ci moom dana bëgg na yàlla ci boppam ñëw ci moom wala moom mu dem ci moom sama ku ci dem ci morom na kii def def xasab bu defee sab rek moom jaam bi di ko teet ba xam ne yàlla rek la bëgg yàlla yi daal di ko bëgg de su ko yàlla bëggee nag nekk di lan nekk di moo wala mu nekk di bëtam ya muy gisee noppam ya lam yi muy waxee loxo ya muy jàppee tànk ya bu yàlla nekkee lam yi muy waxee su waxee wax bu yàlla waxee ne man maa yàlla ñu weddi waa ni moo wax fekk waa moom jot na fa yàgg yaa yaa naa ko nit ñi antumu yéen al fuqaraa yéen di way aajo yi la jëm ci yàlla de yéen a soxla yàlla tigi yéen ñu bëgg mboolem xéwal yi dana fi bëgg ko moom ci boppam. wallaahi yàlla moom moom alxames moom ak yu bëri waala mi moom a di waaye yàlla mi ngeen bëgg moomal nag lépp ngeen bëgg ci moom ma nga fa moom tey ku baax la koo xam ne lépp loo bëgg ci moom it pare na maye ko mën naa maye ba maye jëmam. ñu ngi leen di soof na mu. di sit ku mu demee leen waaye jadi yéen ngi aji su ko neexoon nag mu xarak leen yéen ñëpp indi yeneen bi léegi weer loolu duñ ci warante ne loolu la dëkkee Adama bi nekkoon na fi maaf nga topp ci Adama ba ci maaf bi ci suñuy baay suñuy maam suñuy baay anañu ñoom ñëpp dem nañ ñu nit balaa ñu seet ci kanam foo taxaw da nga fekk muy borom kër ga léegi da nga fekk beneen borom kër bu bu tey bi moo tax mu ne su neexee mu demee dana indi ñeneen loolu moom moom la defee comment ça li katee loolu loolu si rexeenu si bakkan bu dee aji bakkaar bi sra waxaa bakkaar bakkan beneen amul benn bakkaar nag benn bakkan boo xam ne dana yenu bakkaar ak ma lépp lu waaye jëf moom lañ koy bindal lu waaye wax moom lañ koy bindal de lem <coughs> na bakkan musqalatun guddi bu ñu jiital ci bakkaar ilaa him liyaa jëm ci xenoom su bakkanam war a xenu dana xenu bakkaar ak moromam waaye bu man defut xenu loo ko minu ci moom defut xen ko minu moom xenu dara de ko wax ne daga xenu sa bakkaar ak morom gal ci nga de bari dañ daa wax seen way topp yi ne leen topp leen ñu rek ñun seeni bakkaar ñoo leen ko mooy sëriñ bi wax taalibeem liggéeyal ma rek bul jaamu yàlla man danaa la laa yomal deebo ci xen minu ci moom tayun dara laa yomal deebo ci xen minu ci moom tayun dara bu ko waxee kàcc nga rek Ibrahima ibnu Adham dafay jub benn sangukaay léegi xamaam yooyu ñuy sangoo ci penku ngay dugg ci néeg sangu bay mu ñëw ne dafay dugg jaamam boromam ba ne dugg fay ma mu jooy di dem ñu ne waaye góor gi de daal moo doye bi mag muy day ñaaye ka maam rek muy jooy mu ne jooyu loolu de dem ne bu xeebu bii da nangu nangu kenn du ci daje xewla fay ma xam ne aljana itam waaw kenn du ci dugg daje xewloo la rek la ne mooy njëkk rek aljana mooy toppee la walaw kaana di lee nekk na kuñ xooba ba qurba di borom ak jege ñaale sa baay di sa doom nga wax ne da nga gàddu tamit dara la ko du gàddul de inna ma tunziru naka danga ragal loole dina ñaan yaqoon danañu ragal rabboom borom seen bil xayri ci fadle yonent bi du waat lu mooy koo xam ne ragal na yàlla ndax koo koy jëriñoo ak waa waa xaar moo dañ taxawal salaata julli ñi nga xam ne saa nekk dañuy taxawal seen julli wa man tasakka ak kàlla am na mu ci yàlla de xam ne sakkalu yàlla bokkaale de wa man tasakka ku la am na mu ci bokkaale te innamaa yatasakka naka dana mu waat dana mu laat ñëpp yi ñeel boppam de ku laaj ci rakkal yàlla bokkaale ba bopp nga ko defal ci yàlla ndax fekk réew fekk jiwu rek yaa koy jagoo de wal masiru delluwaaye ila laay jëm na fa yàlla de ndax ñëpp danañ dellu fa yàlla de kuy gaddu sa morom xaq yàlla day waroon nga bu ñuy ci yàlla nga bañ a dellu wala ki nga gaddu bañ a dellu de waaye wala kenn mën da fonk ñëpp dellu jëm yàlla kenn mën da fonk tam ku ne war naa jëfal boppam digganteem ak yàlla de wa maa yastawi xemootit laa ma al xéefar wal basiroog aji gëm ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla niroowuñ ku wedd yàlla mooy si naxa ku gëm yàlla mooy ku gisse wala zulumaat bu jaageen wala nuur bu jaageen gëm yàlla kay kéefar gëm yàlla itam niroowuñ de kéefar toujours dañ koy jamu ndax yooni kéefar dafa bëri gëm yàlla nag moom wenn yoon rek la wala zillu du jaagan aljanna wala xararu jaagan safara gëm yàlla ak kéefar niroowuñ waaye daal aljanna ak safara yi niroowuñ de wa maa yastawi xamatillaahi a gëm ñoo waatu ak way dee ñi gëm ak ñi weddi duñ niroo mukk de dina laa naka yàlla gis ñoo dina mu dégg loo sawa ku mu soob ak jubalam yàlla moom kum bëgg jubal jubal ndax moom moo mën a bind ca xolof jàmba bu ma anta déet yow bi musminen nga aji déggloo man fi ku boole ñu nekk ci yi de waaye yow yonent bi yéefar ab miiw la boo xam ne ñu ko suul ci bàmmeel kooku man laa muus ba mu dégg rek doo kuy dund itam ku teela jaahil buy dund itam ab miiw la borom xam-xam su dee itam ma ngay dund na nga xam ne jaayeen bi dund ab niiw la moo tax yàlla tuddee fii xéewar niiw bu nekk ci bàmmeelam li nga xam ne niiw bu nekk ci bàmmeelam mën la ko déggloo xéefar noonu la mel de ab niiw la ñam ko suul ci yaramam yaram bi mooy bàmmeel bi noonu naa leen nit roxoy tax mu dund su jëm ni doomu aadama ji wéetee ci roxo rek balaa ñetti fan ci kanam nga xam ne deret ak deret rek la bu ñuy rocc roxo boo ko wàccee ñetti fan mu nekk dara te rek moo tax ku ko gën a loo koy defal gas ba xóot ñu denc ko fa sutural ko foofa su fekkee rawal nga ca mu daal di nekk ndundët su am xel mooy si ci ne de su soppaliku mukk soppaliku ñu def ko muy ñi def ko ku ko gën a sopp dañ koy def ci jéng rek xeew ko su fekkee def nañ ca rawal woon di def ca xel mu mën a soppandiku soppandiku boo xam ne dëppoo borom xel yi xel rafee ci xam yàlla li ngi mel ni comme mu dee jur rek kenn jëriñoo ko fekkee nag ni xam yàlla roofu na ca xel xam yàlla roofu na ca xel ma xel ma roofu na ca rooga rooga roofu ci nit ka ngoog nag moo tax xam yàlla mooy roxo roxo ci raxli ci yàppi roxo yi yëpp kooku am niw moo tax loo mën a wax du ko dégg de in anta dér yow ilaa nasirun da aji waate nga innaa naka nun arsalnaaka yooni nun la bilaa xi ci dëgg basiran bi mu waaji bégal ku gëm na wa nasiran te aji ragal la ku wet na mu de wa in min ummatin déet ñun xeet ilaa xalaa ndare dawina te aji am nasirun aji waate de amul benn xeet bu masa dëkk koy am ci suuf si lu ma yàlla yónni na ko ab yonent bu koy waate yooyu ñu ndem weddi nañ la faqat kasaba weddi woon na la si nañu min qabli mooy nekk lañ njëkk njëkk seen de suñ la weddee yonent yi la jëkkoon dañ leen a weddi woon jaadum dikkal leen rusulum ay yonent seen bis nañ naa di ci kawte wa bi suburi ak ci téere wa bi kitaabi ak ci téere ak munir ba daal ñu leeral ni ki tawreet ak leen jéer ñooñu ñëpp ñu indi woon téere yëpp Ibrahima mi indi woon fukki téere Muusa mi indi tawreet Isa mi indi linjiil dañ leen a weddi woon de muñal nañ mu ñëwoon de maa xas topp ma jàppale si nañu ne kafaroo weddi nañu leen de dañu weddee itam yemut foofu de dañu weddee yàlla xalak na leen de naka noonu ñu lay weddi tey ñooñu dañ leen di xalak de ba kay fa kaan la kay nekkee na kii nii sama ñoom de alam tara ndax xamu la anna laa an sala wàcc na mi ne sama yëpp ci jaar sama an maa taw fa axraj naa tan génne bi ci moom samaraatin xeeti meññat muxtalifan di ma aji wute alwaanu ay meloteen xanaa yëgu na ne yàlla wàcc taw bi wàcc taw bi wàcce ci suuf gàncax yi génn gàncax yooyu yàlla génn ci meññet meññet yooyu dañoo wute yii wert yii xonq yii soron yii ñuul umina jibaali aji nekk ci doj yi juddadun ay yoon yusuñ yu di way weex waxum mun ak yu di way xonq de yàlla bind doj yi doj yi dem takk na ci doj yu weex doj yu xonq doj yu soon bu tarifu aji wute la alwaan waaye melo seen de sax seen melo wute na waxaraab bu nekk na ci way kukk soodu ni way ñuul am na sax doj yoo xam ne dañuy ñuul kukk daw ki di di tumoo ka dama wër wobi na naa si mu bind ci nit ñi wa dawaab bi ak daaba wala naa mi ak bidikër yi muxtalifun aji wuute loolu mooy meloom mu bind doomu aadama yi itam nam bindee yëpp yëpp doomu aadama yi itam am na ci ñu ñuul am ci ñu weex am ci ñu xonq am ci ñu sool saaba yi noonu julikat yi noonu kasaalika naka wuuteeg meññeer yàlla de naka doj yeeg meññeer yi wuute woon weex lii ñuul lii xonq lii sool doomu aadama yi itam noonu la def weex ak ñuul loolu rek ci dëgg loolu ci yàlla wax yàlla lu mu bind rek sàkk na ca weex ak lu ñuul waaye li yahud yi sos naa doomi am di tax ñu ñuul dañoo noonu dafa sàgganoon am mu di ko reetaan loolu xeni neen la yahud yee ko sos lu dëgg lii dëgg mooy doomi aadama yépp ñépp xam nañ ne ci benn baay lañu wàcce ñu weex ak ñuul ñépp aadama leen jur te yàlla sàkk na ñu weex sàkk ñu ñuul sàkk ñu xonq sàkk ñu sool yépp ci melaw ci kaw rek la yam jaww yi ak gox yi ak gàncax yi ak lekk yi ak séyante yi lu jeexital la ci melo waaye gannaaw na ma yàlla de yàlla na lii mel nii nii mel na weex taxut a yëkkatiku ñuul taxut a suufe borom xam-xam yépp daje nañ ci boo dindee deret ci ku ñuul deret ci ku weex amul benn benn borom xam-xam bu mën a def genn xereñ bu mën a xamee lii mooy deret ci ku ñuul lii mooy deret ci ku weex bi wute bi yëpp ci kaw rek la yem yëxoot nag dañu waxee ne ñuulaayam ku ñuul moo ko suufeel moo ko tax a yées ndax dafa doon sagganu sagganu mu ree ko ma ne bani wax loolu ñu weex le bani Israël jaami Firawna lañ ba Musa ñëw Musa ñëwee ak diine xoo leen ci ñu gëm diine je booba leen yàlla soog a waaye lu jiit jaami Firawna lañ te Firawna nit ku ñëw la arab ñuy arab arab arab arab da yonent yàlla Muhammad ñëwagul Faris leen moom Faris ñu ñëw lañ yonent ñëw rek ak alquran ak islam ñu gëm islam yëkkati leen rek dañu génn ci njàmm ak paris kon lii suufee la ko tey genn wàll rek la ku gëm yàlla topp yàlla kooku ama yëkkati ko inaa akramakum indallahi atqaakum képp ku weddi yàlla di mooy yàlla rek kookaay ku suufee ku la mën jur ak noo mën a mel amma réer gi ne kon ci ñu jëkk ñu nag ñi sàkk xam ne dana yëkkatiku kooku moom xam ne ñëpp daje nañ ci ne loolu moom du dëgg amul cosaan waaye alxuraan moom dàqoon na ko yàllaa leen def ngeen di ay kiit ak jëñoo ndax ngeen xamante su dee teraanga rek mooy ku gëm yàlla di topp yàlla te zalika dem googu lee wute de innama yaxshawnaka gën a ragal laa yàlla ñu ne baat ci jaamam al-ulamaa way xam ña def kuy ragal yàlla nag ci jaam mooy ku xam yàlla de jooju laa yàlla te gën xam-xam borom xam-xam moom rek a ragal yàlla moo tax xam-xam buñ ne xam-xam rek xam-xam ba aju yàlla moom lañ namm buy tax nga ragal yàlla magal yàlla de du xam-xam bu jëmut yàlla lu mu bari bari jumtukaay rek métier la ci métier yi di xam-xam yi àdduna yi boye di xam-xamu ruusi boye di bu Amérique boye di yeneen du dara jumtukaay rek la xam-xam ligi mooy xam-xam ba aju jëm yàlla ji nga magal ko di topp ndigalam di bàyyi ay tereem loolu nag borom xam-xam yi rek moo tax ku tudd xam-xam ci alxuraan xam-xam bi jëriñ lañ gudd te mooy bu aji ci wàllu yàlla lii tax nga xam li war ci moom la ci jomb la ci jaadu ak atteem yi li mu waral ak li mu tere rek li mu harama xam-xam mooy dara yi ci gën a kawe xam ne jaam mën na koo fab yàlla na ne seede na a ki malaakaam ñetteel te borom xam-xam dina ak borom xam-xam de na ne dana yëkkati daraja yi xam ne gëm nañ yàlla waaye dana yëkkati daraja yi borom xam-xam yi kaw ñu gëm yàlla ñii nan lañu ko de ñaan te dañoo ku ne ne mooy jëkk dugg mu ne man dama doon jaata sama jaasi di dóor nday joor ak càmmoñ ba ñàkk sama bakkan ci yoonu yàlla kon nag kenn gënu maa war a aljana mu nekk ci def yow mu ne man dama amoon sama alal di ko sadaqa nday joor ak ba dee bon nag kenn waruma jëkk a aljana di def mu ne ko yow mu ne ko dama doon julli guddi saa am yëpp xoor bëccëg yëpp ngir yàlla ngir aljana kon man waruma njëkk a dugg àjjana li ci des mu ne ko yow nag mu ne ko man dama xamoon te xam de ngir ne sooy ana ko la xamal ne sooy dana may àjjana mu ne ko borom xam-xam bi mu ne ñu doon julli ku la xamal ne julli guddi dana may àjjana mu ne ko borom xam-xam bi ñu doon julli ñu doon julli laal la mu ne ko ku la wax ne dana may àjjana mu ne ko borom xam-xam bi mu ne ko boo ne borom xam-xam bi war a njëkk a dugg borom xam-xam bi ne baal ma xam-xam bi ne baal ma borom alal ji itam baax gi mu baaxoon ci maam di ma jox moo taxoon ma mën a sakku xam-xam moo taxoon ma mën a toog di xam ne xam-xam di ko a fiir di joxe xam-xam di mel ne war nañ jëkkante ne ñun ñëpp dugal jàll. laa naka yàlla asisun aji la mu ci nguuram xafoor aji baax la mu ay sa jëm na ci ngeen xam-xam daa ay borom rek moom deret yi ñuy tey lañu peesante da daay borom xam-xam mooy la ñuy dee deret yi ku sayid di jihaad ba ñàkk bakkanam ci yoonu yàlla yi moom lankaram rek ñu di leen peesante loolu moo doon loolay xam-xam de inna alladhina naka ñaan yelloona danañu jàng kitaaba laay téereb yàlla li ki alquran ñi nga xam ne foo leen ñi nga xam ne seen tikki alquran di jàng waa xaam moo dañ ci def raaba julli juróom te saxal julli juróom waan sa koo dañ dund leen maaru sa kanamam te leen wërsëgal waa lan eet nag ci feeñ te da leen yàlla wërsëgal ñu ngi joxe luñ mën seen kam kattan ci lu feeñ lu yar jono danañu yaakaar ci jaar tan yaxantu lan taboora moom lamb ci rek ñu ñoo yaxantu yaxantu boo xam ne du lamb mukk yaxantu kat bu nekk mën naa am perte lu muy ñii yow ci yow dana mu matal leen juróom yoonu jotteel waaye fi doon dambalu leen min fadli ci yoon dina woon ak moom xafarun aji bay mu seeni bakkaar sakoorun aji sant la mu seen ak kapret ñuy jàng alxuraan den na nga tey ci ci bi di sadaqa ci seen alal ñooñu yaxantu yaxantu moo xam ne du toll du du perte mukk rek yàlla dana leen fay te dana leen dolli jëngëneelam moo tax jàng alxuraan waxuma sakku xam-xam la waaye jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yi yonent ne boo jàngee benn araf bu nekk dañ ci am ci wu nekk personnalité ci biiram te duma leen wax ne alif laam miim xaraf la dama leen di wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la ñett fukk ak mu dellu ne koo xam ne yam na alxuraan ba xam ne mën naa nafa di wéy kooku moom ci laamu daraja fi malaaka yi ñu atal daraja ki nga xam nag ni dafay ji boole temps temps temps soog a wax leen araf temps temps temps soog a wax leen araf kooku araf bu nekk ñaari yoon lañ ko koy bindale fukki yi ñu doon wax moom ñaar fukki lay am. wala ni daala awhaynaa wayu nan koy day ka jëm ci yow mel kitaabi ci téere bi ci alquran woo moom alaaka moom a di aji dëgg de lii ma leen wax ci alquran looloy dëgg mu fàtte xam ne maa ngi dëggal. dinaa bay na yow day la nekkoon dëgg jëkkam ci téere dina laa naka yàlla. la xabir naa ji xam ne mu benn baati ci jaamam la xabir naa ji xam ne mu seeni biti naka mu xame seeni biir maa waraf naa topp nu may nag alkitaaba alquran allisina ñaane istafay naa tànn leen ne baati naa jaam sama de xewal ñëw na yàlla may nag alquran xeet yi nga xam ne daf leen a ci jaamam ñooy xeet yonent sallallahu alayhi wa sallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu leen ko may maa leen may alquran ji le de fa minhum aji nekk la ci ñenn seen zalimun aji tooñ na fi ci boppam na ci boo xam ne tooñ katab la mooy mooy katab yàlla la wa minhum aji nekk la ci ñoom muqtasidun aji digg doomu am na koo xam ne dafay digg doomu dana def bakkaar balu bakkaar wa minhum aji nekk la ci ñoom sabiqun aji jiitu bil xayraati ci yiw am na ci koo xam ne dafa jiitu waaw ci yiw yi ci laay ci doobag yàlla de zalika loolu dafa mu fas lu muy ñeneen janaatu àddina ak gannaay sax yëpp ku ne ah danañu xarab ko ñoom ñëpp ñett ñëpp aljana lañ jëm alhamdulilah yeneen yàlla ne may na alquran jaam yi nga xam ne moo leen tànn mooy xeetu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñetti xaaj lañ nekk kenn ci tooñkatu boppam la kenn ci ku jub la ku ko la ku ngëneel mooy lan mooy koo xamee dafa jiitu ci saabiq jublu ci saabex dee di saabex ak xam ne dafa jublu ci zalim gannaaw ga muy saabex dee di saabex zalim gëm ci doxale woon dootu feeñ ci ci ci meloom mooy ku jublu ci zalim dund ci zalim dee di moom yàlla mën na ko baal ku digg doomu mooy koo xam ne def na lu baax def na lu bon yàlla mën na ko baal la wax ci ñett dana saaga sama saaga xol raw ci moo raw ci xeet yëpp bu fekk ñu naan aw bi ñoo xam ne fekk ci réew mi def lu baax def lu bon ñu ci ñu ko ci na daal yi naa ma xoorin la ñu ko ñu ci ñu baal la ñu ñu ko ñu bëri na daal yi ñu na ci ñu ne mooy koo xam ne balaa ñëw ci takka ñu lekkaam muxtasidun mooy koo xam ne balaa ñëw ñu noote saabiqu nag dafa ñëw lu jiitu nodd fekk topp yàlla yëpp noonu nag wante yàlla na ne ñoom ñëpp danañ dugg aljana rek danañ jàpp saalim te yaari mbokkam yi dugg aljana lu yàgg mu soog a ñëw ñu ne ko yow na def mu ne mucc naa sama bakkaar yama teye woon waaye may mucc naa moo tax yàlla ne ñoom ñëpp daañu xarab aljana yàlla lu mu jot a bind xalifa bi ñu yëpp yi teg ca alluwa ja mooy lawul mahfuz ne xalima gi bindal mu ne mooy bind bindal lépp lu nekk ak lu fa soo nekk ba seen jëm yàlla muy bind baag ci xeet yi xeetu noon danaa ci ñoom yonent yàlla noon dana leen xoo jëm ci yàlla ña gëm danaa leen yóbbu aljanna ña ko wér danaa leen yóbbu safara xeetu ibrahim xeetu musa xeetu isa lu nekk xalima gi bind loolu xeetu muhammad xalim bëgg a binde xeetu Muhammad naa yónni ci ñoom Muhammad ña ko gëm mu yóbbu leen aljana ña ko weddi ma ah, yàlla andi ko gëtt ne ko xalim bëgg yarul lu tax ngay dina jiitu ci biir ak ba ko yàlla gëddee ne ba yarul te la jiite ba xar léegi xalim ba mën a dina bind sax lu may ba dañ ko xaree mu ne ko lu may bind ban mu ne ko bindal ne ummatun mujjibatin wa ana rabbun ghafurun wa sabaqat rahmati bindal na xeetu yonent xeet yu bëri bàkkaar lañ waaye man borom bi bëri bàkkaar laa sama yërmande nag gis na ci ñoom sama mer de dogguma leen dara ndax ay yonent bi waral loolu sawal al fadl moom ngeen al kabir ay mag de jannatu adnin al janna sax danañu xarasa rek yu xalawna def na takkal leen ci ca al janna mina saayira ay lam min zaabin fi walilu ana gori hululu wali baasuum koddaay seen sa ci aljana hariirun hariire ñooñu aljana dañ leen takkal ay takkaay lam lam yunu ban xaalis waaw dale ci doon ci ba ca fasabu bi tànk nuunu nday joor nuunu te du ko diisal lu takkaay yoo bari bari du sàng morom ma takkaay yi du sàng der bi der bi du sàng yàq bi yàq bi du sàng yëpp bi soo xoolee ñu seen aljana waaw lépp yaa ngi jàng moom ndax lu ci nekk taar la ci kaw taar te yàlla bëggut taar yi benn fànn bi moo tax ba takka hurus ñu aaye ko góor ñi ci àdduna yëpp ndax yonent ne ko takkal ci àdduna doo ko takkal ci àllaaxira yoon doo itam noonu waqaalo wax nañu ne alhamdu xaj sant yonent bi laa ñu nekk la ñu ay yàlla def yàlla mi nga xam ne asaka demee na mu am naa walis ni alxasana mboolem jàqare inna rabbana naka borom sunu la xafuurun aji bëgg la muy bàkkaat waaw kuy sant la mu rek sakkorum sant aji aji sant la mu fi ñu topp lu fi yàlla mi nga xamee xaala naa na mu daaral muqaamati ka yëg ka des fa ñu laa yama suna jot ñu fi aljan mu xabum coono wala yama suna jot ñu fi aji moom mu xoogun ak lot de ñu fi jëfe ay togge bay lot ñu xal daanaan war sant ci lislaam ci àddina dañu wax ne alhamdulillahi lazi hadaana li haazaa wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana Allah bés bi ñu leen tëkkalee bés bisal leen ci mbugalam safara ñu daal di wax ne alhamdulillahi lazi asabaana alhasana inna rabbana la ghafuurun shakuurun rek bu ñu leen dugalee aljana ñu tëggee seen tànk ci suufi aljana mais alhamdulillahi lazi ahallana daaral muqaamati min fadlihi laa yamassunaa fiihaa nasabun wa laa yamassunaa fiihaa luguub dañu dem ba wàcc ci seen i kër nag alhamdulilah di sadaqana wa dayoo waaw rek sama daal ba te ci yoon bi Moussa Diagne nag loolu waaye suñu taw suñu naaj bi daa amee dañu xàttee diggante jaam yëpp dañuy safara biir safara yi aljana biir aljana yàlla ñu ci yàlla boole waaw ñu ne alhamdulilah ñu dellu sant ci yàlla de ñoom ñu aljana waaw fu ñu toll sant yàlla moo tax sa def yëpp dana dog ba mu def sant yàlla moom bu ñu demee aljana yi duñ bàyyi di sant yàlla de waaw laa yaxnaka wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wallazina waaye ñaña kafaro yat nañu lawum war na ci ñoom naaru safara jahannama de nit ya xam ne ñu ne alquran aljana leen ñeel ñu weddi alquran itam safara leen ñeel de laa yuqaaluun deful rey leen ba yamootu dañuy dee ndax bon ñu waaye xafafu teefut xayafal anum ci ñoom ñaa saabi a mbugalam kam tarfatalaay ni te saayira kam nan faye leen nag ci dani faye ku lëkka fori dëpp weddi a kon boromam waaye xeefari ñoom safara rek la yàlla jox de duñ dund duñ dee wowum ñoom yaftari xooni danañu yuuxu fi aja safara ña ngay yuuxu nag waaw di xaaju di ñawul di dóor xat rabbana ya borom sunu axrijna yàlla nga génne na amal ñu def saale am jëf ji xaaral fi si dee jaajëf naa ne kon na amal ñu ñaari yoon ndem yoon ñaari dundal ci at fukki junne ñeent ndem àddina fukki junne ñaar ci at la am ñaar fukki junne ñeent wala am na ñett téeméeri juróom benn fukki junne juróom ñu nekk ci at ñaari yoon dañ ko wax kenn du leen tontu ñu kenn wax loolu gannaaw dundal àdduna ñaari yoon nag yàlla ne awalam nu ndax dundalu ma leen woon maa yatazakkaru dana waadu ci ci man yatazakkaru ka dana mu waade ka dana mu waadu wa man tazakkara ka waadu na mu wa jaakum te dikkal leen nasiru aji waale aw kan woo xam ne waadu xajoon na ca mooy ñu leen fukki at ñu ne anaam ñu ne foofu xorof leen mbugal nii wa ma li zaalimiina bi min nasiir aji jege mbugal de kon am nuuf rek ci safara rek ak waa nuuf nag ci biir safara rek boo xam ne bu ko nga aadu mooy ngënum ci ceeb nit dund ci juróom benn fukki jëm ci juróom ñaar fukki kon jëbëri nit ñi daal juróom benn fukki at la dee kon nag saam ñeen fukki am la ñaari ci moo tax bu dindi sa ñaari dund bu nga lépp loo newoon nag borom nga ñu ne déedéet dund boo xam ne bu ko dund war nga waadi mooy juróom benn fukki at ci boppam. ak yeneen koo xam ne di ne nit ki dundee juróom benn fukki at te dellu ci boromam nit dana dund fii kanamam ne xar kanamam yi boo xam ne doo ci fexe nit ñaa ci sama baay. inna laa naka yàlla alimu xaybi sama yaate aji xam la mu fàttu asamaani juróom yaar wala de suuf yaar inna yoo naka alimu aji xam la mu di laaj ci góor moom àll bi moom bëgg nga xam ne jaala kum déglu def na mu leen xalaat yi ngeen di ci fële ci suuf de yàlla leen ay kuuf rek ci maaf ci yooyu yeneen maaf yooyu tuuti leen ba man kafara ku leen lu ku góor la dem ndax ci moom lay ci al kaafiriin a reet na kufrihim ak weddi seen inda rabbihim sa borom seen ila maqtan dafay mer wala yasidu dem ci al kaafiriin a reet na kufrihim ak weddi seen ila xasaaran rek soppre ko waxal araayatum sol jeno ila taakum ay yàlla seen la seen ñaaxin karoon da ngeen jaamu leen min doon ilaahi ni yàlla aroni sore leen ma ma xalaqoo lu ñu bind ñu ngal ci suuf am lahum am ñeena am am jox leen kitaaban téere foofu ñoom ala bayyinatin ak nag bi nekk lañ ci lay ñu ngi tukkee ci yàlla am ban bayit di doon daal di mu wax di nga ñu ne seen baabal ñu ko roobal ndaray baatin def dina mu jàpp sama waati ñu bañ a def yàlla te asamaan mu daanu wala in saalaka wala in dam ñoom ñaar asamaan inam soxlawuma déedéet jàppale ñu ne aarum kenn ñu daal di jege moom de ina wane que moom daanu nekk na mu Alioum di aji fa mbugal xafaram di aji bale bakkaatam waaw sama jëndi jaada billahi ci yàlla jaada naa ne ndawam day seen man yëfaru ma ko jëndi itam ndawam day nag ne leen jaahu walaay def di tënne leen ne si ñun ak yeneen si laya koonu na laya koonu na laya koonu na danañu nekk aada di gën a jub ñu ngi ci kenn jot a di jëfee rek daanañu wax a ñoo jëlee ci suba yéen yéexoon yi ndax ñoo leen gën xel wala maa jaawam ba di ko yéen nekk na aji waar itam yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa saa defam loolu ñu gën ak di jëm di laal ñu xoolal la rafetlu njub suba ñu gëree ñu si ba ci fii rek wa makru yi ak pexe pexe mu bon wala yeexu leen ci al makru pexe te yow mu daal ñu ñaax yi daal di Aliou ndara ci aji pexe gëre waaye pexe te ko fexe rek lay daanu gi rek yëpp yëpp ku ko def ci yow lay dellu si tooñ innama baxukum ala anfusikum fexe yu bon wala yakum makru tey ñu laaj ali ak ci ko dere aman naka safe na ma yantu ala nasir fa aliyantu lana ndax dem ñu ñu ndiku ila sunu salawalina dara baaxal yàlla way jëf ñu rek فلم تجد فتبع باسم سلاله من باح ذلك كثيرا أبوه فلم تجد فتبع باسم سلاله من باح ذلك كثيرا أستكبر أولا يجيبه بحر وتخذ بالكثير فلم تجد فتبع تأخذ كانت أنك حسب تجد من يعني من قبل وأنك لم تستكبر وكان هناك من أسس بجنة قبل من فيهم قوة تكتل وما كان يعلم تجعل لهم بسعيد لقلت من سعين درجة رأي كده تسمع أبتعاف معهم ولا أسباب الجلال من الجهود ndee naka moom buur daaw nekk na mu xalimun di aji xam yëf yëf ak di aji xakonde wala yu waaku fu laaye donte dana xalak yàlla naa sa nit ñi ma ko soboo ci faatu lañ fàggu ci mooy maa ko la ko defal ci moo laa saare aji kaw suufin ba limbi léew de su fekkoon ku dafa yàlla daal la def kon kan du tey ci kaw suuf de balaa ci def nekk wax nañ ko nañu yëpp dañuy daa jëm dëgg bi musamman bu dee bi ñu tuddee day saa jaayante dikk naa jëlee ñu ci seen yéen a laa naka yàlla saa nekk na mu bës ren daal di xam